ci suñu jotaay bii ñu génn bi wa fadlihi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci tarjama seydina alxuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ah, ci suñu jotaay bii génn Ah, gisoon nañu lu jëmoon ci wàllu riwaayaat yi masaadir yi yi nga xamante ne nii maraaji' yi yi nga xam ne ci ngay dellu ñuy nettali nettali côté bii ñu agsi ah, ci dundug seydina alxuseyn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma xanaa rek eh, al imaam ibn asaakir tudduñu ko woon boroom taarixu dimashq ak ñu mel ni ñoom eh, ñoom itam jële nañ mbir yi jële ko ci a ah, abu mixnaf yi indi nañ ay càllalem miñ la tuddaloon ak ñi nga xam ne ñeneen ñiñ la tuddaloon ñoom itam bokk nañ ci ñi nga xamante ne nii ñoo ko solo ak ci tahdiib ibn asakir boo fa demee dinga ko fa fekk ñoom itam yaatal nañ ñoonu waaye waxoon nañ la ci wàllu riwaayaat yi li nga xamante ne nii moo ci ne am na nag yoo xam ne wér nañu waaye wax nañ la ne nettaliwul début bi ba fin bi kon euh, bu ñu euh, kiiwee fi ñu yemoon mooy ne gisoon nañ ne bi nga xam ne ci la Seydina Muawiya di génn àddina dafa wax ñu daldi li nga xamante ne mooy fal ki nga xam ne mooy doom bi mooy daanaka mu def ko prince héritier daldi bind loolu ba pare mu daldi bi nga xam ne ci la génn àddina nag am ñu bari ñoo xam ne dañu ko dañoo jaayante Yazid ibn Muawiya li yakuna huwa al xalifa ba'da abi ngir mu nekk ki nga xam ne mooy xalifa ginnaaw baayam di Muawiya ibn Abi Sufyan loolu nag ah ñépp d'accorduñ ci woon ñépp d'accorduñ ci woon te bokkoon na nga xam ne ñoom lañ juróon a xam ñoo xam ne ànduñu woon ci loolu moo doon Seydina al Xuseyn mii ñuy gis ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhuma waaye naka noonu Seydina Abdallah ibn Zubayr ibn al Awaam radiyallahu anil jamii waxoon nañ la keneen muy Seydina Abdurrahmaan ibn Abi Bakr waaye moom Marwan la euh, parce euh, Marwan moo taxaw ne Medina li Muawiya def de lool de gis na ne xalaat bu jub la le mu mu mu wax bàyyi ngir ñu fal doomam ndax bu ko defee it istaxlafa la fa Abu Bakr wa Umar daal di euh, def wut am ku ko wutu ginnaawam comme ni Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar def radiyallahu anhuma Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu jóg na ko waxoo xam nga ne moos li nga wax wuute na ak lim demee waaw Abu Bakr est-ce Abu Bakr mi nga wax est-ce que dafa jël affaire bi jox ko doomam est bi mu ne bi muy génn àddina doomam la fal la ne nañ ko fal wala boo mbokkam koo xam ne ñoo bokk deret deful loolu kon nan nga mën a waxee ne ne benn lañ du benn yemuñu fenn. waaw lo waaw laqad sadaqa <laughs> allah yoona dëgg waaw <laughs> te ayna man istaxlafa abu bakr min mu istaxlafa muawiya yemuñu ki fa seydna abu bakar bàyyi muy seydna umar radiyallahu xaari ñoo bokk ak say ak yazid mii nga xam ne euh, taxuñoo jóg waaye Euh, bi loolu amee kon ki ci ginoon siiw mooy Seydina al-Husayn ak Seydina Abdallah ibn Zubayr ñoom dañoo utal ngànt ki nga xam ne moo newoon amir bi newoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu daldi génn ci guddi gi di dem fi nga xamante ne nii mooy Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima ah seydina daal di daal kër say al abbaas ibn abdil muttalib fala wàcc kantaa ki nga xam ne mooy seydina ibn zubayr mu daal di ah di dekk ci kaaba gi léegi nag bi nga xamante ne nii ci la mbir yi demee noonu Seydina al-Husayn radiyallahu bi mu nee Makka waxoon nañ la waa Kuufa dañ ko doon bind ñoom itam ne d'accorduñu ki nga xamante ne moom moom lañ fi fal nii muy Yazid ñun yow lañuy jaayanteel waaw yow lañuy jaayanteel waaye ñu bari ñoon ñu ko doon yónnee fa ñu yemoon boo fàttale ko bi bi bi bi bi affaire yi bare ana lan lan la lan la réagir nan la réagir ah mooy bi yi bare ñu koy yónni kii yi fu nekk ah, waaye taxuleen taxuleen daal tontu mooy nangul leen loolu le déedéet nangulu leen loolu le ñu ko doon ñu ko doon laaj di ko ci woo léegi nag bi nga xam ne noonu la deme mais waa Kuufa di continuer di yónnee di yónnee di yónnee ay ay ndaw ñuy dem di ko fa fekk fekk ko mag e, bu di ko wan ay téere ay këyit yoo xam ne turu ñi jaayanteeg moom ñépp ñu nekk kuufa ni ñu baree léegi nag ah, Seydina al bi affaire yi demee noonu mu daldi waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxtaanal ci mbir mi waaw mu daldi waxtaan ak ki nga xam ne mooy seydina wa mawlaana ibnu Abbaas al imaam ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma fekk mu ngi Makka bi nga xam ne ci la ko sëy Seydina Al-Xuseyn wax ak moom daf ko ne moom Mawlaana Ibnu Abbaas xabrul umma wa tarjumaanil qur'aan al imaam Sufyaan ibn Uyayna day nettali ci xadiis boo xam ne boo demee ci Tahdiib ibn Asaakir ah imaam at-Tabari imaam at-Tabari at at at-Tabarani <laughs> imaam at-Tabarani moo ko nettali naka noonu boroom Majma di Majma'u az-Zawaa'id di al imaam al-Haythami indi na ko ci Majma'u az-Zawaa'id mu ne wa rijaaluhu rijaalu sahih mu ne góor ñi nekk ci càllale bi ñooy góor ñi ngay fekk ci saxiix yi al imaamu at-Tabaraaniyu mu jaar xadiis bi jaar ci yoonu seydina Sufyaan ibn Uyayna an Ibrahim ibn Maysara an Taawuus an ibn Abbaas maa ajmala <laughs> gis nga càllale bi Sufyaan ibn an Ibrahim ibn Maysara an Taawus an Ibn Abbas radiyallahu anil jamii annahu qaal nee na ñu ngi bi Sayyidna al-Husayn gisee ñu koy yónni affaire yi wan ko ay téere ay kii ne ko walla ñi ñépp pare nañ sangu waa Kuufa yi kilifaay waa Kuufa yi pare nañ ngir accueillir la ñun nanguwuñ sax di toppat ci imaam ba ki nga xam ne mooy gouverneuru dëkk ba te ki nga xam ne toogaloon fa Seydina Muawiya Yazid mi fi nekk changé wu ko fi la ko bàyyi ñun d'accordatuñ ci moom muy Seydina Nu'man ibn Bashir dina ñëw radiyallahu anhu dinañ ñëw ci riwaaya bu ad-Duhni bi nga xam ne nee na moom la laaj Seydina Muhammadul Baqir mu ne qultu li Abi Ja'far mu ne maa laaj Abu Ja'far di Muhammadul Baqir di bàyyi Seydina Jaafar Saadiq radiyallahu anhu ngir mu nettali ma foofale li xewoon euh, ca ni ñu faate Seydina al-Husayn wa fi sanadihi da'f comme la ko waxe woon waaye suñu sanad bii bu dëgër la al Mawlaana Abbaas mu ne kon ñu ngi ci kon liñ bëggoon a wax Seydina al-Husayn bi muy waaj a génn moo bi muy waaj a jël mu daal di ciy waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal mawlaana ibnu abbaas ibnu abbaas nee na radiyallahu anhu kon bi sanadin rijaaluhu thiqaat ha comme kama qaala al imaam al haythami mu ne istachaarani al xusayn fi al xuruuj mu ne istachaarani al xusayn mu ne sayyidina al xusayn man mawlaana ibnu abbaas de istachaarani fil xuruj li Mawlana Ibn Abbas moo ko doon nettali après après histoire mu ne man de al-Husayn radiyallahu anhu ñëw na diisoog man ci bëgg gi bëgg génn dem Kuufa ndax eh, garantie yi ko waa Kuufa jox ak liñ ko wax yépp ne ko mën ngaa ñëw reconnaître ñu benn dirigeant yow la ñu reconnaître yow la ñuy jaayanteel yaay suñu xalifa nee na Mawlaana Ibn Abbaas nee na bi mu ñëwee wax ceeg man euh, fa qultu ma ne ko lawlaa an yuzra bi wabik la nabashtu yadi fi ra'sik Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhuma nee na bi ma Seydina al-Xuseyn waxee loolu ne ma ah moom de lim gis daal mooy ma génn mooy génn dem Kuufa ma ne ko bu ma bu bañul woon nit ñi géewal ñu mooy nit ñépp bëbb ñëw di ñu seetaan si ma bu ma bañul woon loolu fekk lii ñu ngi Makka ñu ngi Makka hein ñu ngi l'an soixante l'an euh, parce que euh, l'an soixante lañ nekk waaye jege na lool l'an soixante et ndax instant nii ñu ngi l'an soixante mais min shahri dil hijja voilà <laughs> te dinañ gis ban bés ci man shahri weeru tabaski ci la lii ñuy xew lii ñuy nettali ñi mawlaana ibn Abbaas ah wa qad istachaarahu Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii ci génn gi mu ko bëgg dem Kuufa wuyu ji waa Kuufa ndax jàpp na ne ñooñu ñoom pare nañ ngir jaayanteeg moom Mawlaana Ibn Abbaas nee na bi ma waxee loolu ma ne ko lawlaa an yuzra bi wa bik bu ma bañul woon nit ñi géewal ñu fekk ñu fii de kon la nabastu yadi fi ra'sik dinaa jël sama loxo ah sama loxo dugal ko ci sa bopp bi téye ko doo fi génn waaw mooy dinaa def la tuuba doo fi génn mooy lii nga ma man moom nga bëgg a def man duma ci d'accord yi toogal fii bul dem benn kuufa bu fa dem Mawlaana Ibn Abbaas xam na kuufa jamonoy mook Seydina al-Husayn ñi ñoo neew ak Seydina Ali bi nga xam ne ca nekkoon amirul mu'miniin wa rabi'u al-mahdiyyiin ar-raashidiin al-mahdiyyiin Seydina Ali bokk na ci ses plus grands ña fa too nekkaloon doon ko kii mooy Seydina wa Mawlaana Ibn Abbaas bul fàtte ne xawaarij yi ba ñu fa nekkee di di di di di di wane seenu ñàkk xam ak seenu ñàkk teggin ak naan dañuy génn Seydina euh, Ali ibn Abi Taalib Mawlaana Ibn Abbaas la yónni woon mu dem daj seen argument yi ba mbooloo yu bari fàq ci xawaarij yi delluwaat ci Seydina Ali Taalib ah kon mu na ko nag budul woon lool kononte kon noonu laay def sa bopp bi laay téye jël sama loxoy dugal ko ci téye ko doo fi génn waaw fa qaal mawlaana ibn Abbaas nee na alxusayn radiyallahu anhu ne ma la an uqtala bi makaani kada wa kada ahabbu ilayya min an astaxilla xurmataha allah yaani Makka ma sayyidina alxusayn ne ne mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma man bu ma bañul woon euh, ne ko la la an uqtala bi makaani kaza wa kaza ne ko man ñu faat ma bërëb sàngam mooy bërëb bu man di doon bi makaani kaza wa kaza mooy daal ñu faat ma bërëb sàngam ak bërëb sàngam moo ma gënal an astaxilla xurmataha may daganal sanctuarité gi nekk Makka aa wallahi wallahi <laughs> ana lu baa ana ana lu maamam waxoon ana lu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di woon wax ci waa ci xurmatu ha al baladu al xaram la uqsimu bi hadha al balad wa anta xillum bi hada al balad dëkk boo bële ah fatxu makka lan la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon ah dane woon buur yàlla de daganal na ma fii waaw buur yàlla moo ma daganal hein ab saa benn benn benn jamono képp koo xam ne dafa ñëw hein bëgga koo daganal mooy daganal fi ne mën na fee xeex parce que di di di sukkandikoo naan bon yonent parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam xare woon na fii fathu Makka loolu lool mu ne ku ngeen dégg ku ku wax lool nee neen ko inna allaha yàlla moom moo daganaloon yonentaam ndawam sallallahu alayhi wa li nga xamante ni nii mooy benn jamono waaw waaw xam nga dane woon inna makkata alayhi salaatu wassalaam daf leen xutba woon comme ni xadis bi nga xam ne mooy xadisu abu shurayh al adawiyu radiyallahu taala anhu wa arda bam ko doon wa amr ibn sa'id naan ko naan ko izan li ayyuhal amir uhaddithuka qawlan qaama bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-ghada min yawm al-fath sami'athu udhunaaya wa wa'aahu qalbi wa absarathu 'aynaaya hiina takallama bihi Abu Shurayh radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu Euh, mu ne woon doon wax njiit boo kàccoore boo bële rek al ashdaq muy amr ibn ñëwoon ngir taal ay xare biir màkk parce que <laughs> temps bëggoon nañoo jàpp seydna abdallah ibn zubayr mii génn ak Seydina al-Husayn ne ñoom reconnaître ñu Yazid mais loolu wax naa la après la mbiru Seydina Abdallah ibn Zubayr moom après la waaw ah mu ne woon waa ji comme que moom lañ jiitaloon ngir mu jiite armée yi dem ngara ubbi ci foofule eh, boo eh, eh, déjjati Abdallah ibn Zubayr ma fa ne moom la <laughs> moom lañ yónni woon mu ne ko permetre ma yow ayyuhal amir yow mi nga xam ne njii di gis nga gis nga gis nga gis nga teggin yu mag yi ma wax la wax boo xam ne yonent bi aleyhi moo ko wax ci subaay fatxu makka yoo xam ne wax joo xam ne sama ñaari nopp yi dégg nañ ko sama xol takk na ko te samay bët gis nañ xool nañ yonent bi aleyhi salaatu salaam keroom dam koy wax ndax dafa xutba ci seen biir fa xamidallah annahu xamidallaha wa athna alayhi dafa sant buur yàlla bàkk ko ba pare mu ne inna makkata xaramaha allahu wa lam yuxarrimha annaas laa yaxillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil aaxiri an yasfika biha daman wala ya'dida biha shajara fa in ahadun taraxxasa li qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiiha faqulu lahu inna allaha adina li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa lam ya'dan lakum wa innama adina lahu fiihi saa'atan min nahaar wa qad 'aadat hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil-ams walyuballigh ash-shaahidu al-ghaa'ib Allah mu ne yonent mi aleyhi salaatu keroog lii la wax fatxu Makka ca suba ka dafa xutba nit ñi sant buur yàlla bàkku mu ne inna makkata xaramaha allahu walam yuxarrimha nnaas mu ne yëg leen ne Makka buur yàlla moo ko ormal moo ko def sanctuaire mooy ki nga xam ne moo ko wattu moo def mu nekk dëkk boo xam ne xaramaa moo ko def xaram xaraman amina yujba ilayhi samara samaraatu kulli loolu suñu borom mu ne suñu borom moo ormal bu Makka walam yuharrimha an-nas nit ñi nag du nit ñee ko ormala ah. mooy nekk sanctuaire googu du nit ñee ko def waaw loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko bi ñu gis fatxu Makka ah, noo koy déggee que ne Seydina Ibrahim moo ko def ak yooyu mais dañ naan la bi idni rabbihi azza wa jalla waaw <laughs> waaw kon mu ne nag laa yaxillu limri'in laa yaxillu du dagan te daganut limri'in ñeel kenn laa wax koo xam ne yu'minu billaahi wal yawmil aaxir koo xam ne gëm nga buur yàlla gëm bésu pénc bés bu mujj ba an yasfika biha daman daganul ci kenn ku gëm yàlla ak bés pénc muy tuur ci dëkk bii di Makka deret wala yandida biha shajara kenn ku gëm yàlla ak yawmal aaxir amul droit jullit amul kenn buñ la nee jullit amul droit bu ma ne yéeféer bi kon am na droit dañ naan la ala baabi ah ah ah, ah, ah awla wa ahra à fortiori à fortiori bu ko jullit bi manul kay yéeféer bi manul du fa tuur deret duñu fa dagg li nga xamante ne mooy garab mu ne fa in ahadun taraxasa bu kenn ñëwee bëgg fee samp xeer ab xeex ay xare bëgg koo teg ci yonent ma ne saasaam defoon na ko parce que moom lañuy suñu borom ne lanaa fi rasulillah lakum fi wala laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ak yooyu moom la ñuy topp lu ñuy def nee leen ko képp kuy jéem a wax lool di tegtaloo ci di wuti ngànt ci mën a xare fii malgré di nekk xaram kën a yonent ba saar def leen def na ko nee leen ko inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla subhaanahu wa taala adina li rasulih moo permettre ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam walam ya'zan lakum te yow mi permettre mooy lool benn permission la boo xam ne teggiwul ormaay ma kade te pour yonent bi aleyhi salaatu salaam kese la wa fiihi saa'atan ay wax de mu ne ta nee leen waa jooju que buur yàlla moo permettre woon yonentam te kat permettre ko lu dul benn waxtu kese benn jamono kese ci bëccëg mooy keroog ba ñuy ubbi Makka mu ne wa qad aadat xormatuha al yawma ka xormatiha bil ormaam gi delluwaat na buur yàlla ko teggil permettre ko ko ci loolu jeex na delluwaat na comme na mu meloon nekk sanctuaire nekk foo xam ne amul droit di fi tuur deret di fi taal ay xare di dagg garab wala yooyu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne fal yuballigh ash-shahidul ghaib ki nga xam ne moo fekke sama wax jii na ko transmettre na ko jottali képp koo xamante ne ñuy fekkewu ko looloo taxoon Abu Shurayh doon jottali Amr ibn Sa'id al-Ashdaq walakin moom loolu li ñuy soxla woon mooy Sayyidna al-Husayn loolu la xam mooy xurmatu hadha al-balad dëkk bii di Makkatal Mukarrama zaada allahu wa takriman ak li nga xam ne loolu la ci baayam di Sayyidna Rasulillah ah, di maamam waxoon alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax mu ne mawlaana ibnu abbaas li an aqtula bi makaani kada wa kada ahabu ilaya min an abbaas boo ma fi boo defee tout pour téye ma fi parce que lii mawlaana seydna al na ne foo man di nekk gaa yi dañ kenn ginu ko woon a xam waaw xam nga al Walid ma lay ne woon gouverneur u Médina dafa newoon koo xam ne dañ ko xamoon ak lewet lool moo tax sax <laughs> moom euh, bi bi mu ñëwee euh, ñu ne ko laajal waa dëkk bi Yazid yónnee ci moom am na riwaay yu ne Marwan moo ko wax lool waaye yes loolu comme c'est normal comme li nga xam ne mooy président bu bees bu ñëwee préfet yi préfet yëpp ak waa dëkk bi dañuy reconnaître autorité am waaw jamono yooyu ay jaayante la mooy gouverneur bu ne kilifa ya nekk dëkk ba nga nekk ville ba nga nekk danga leen di kii ñu ñëw renouveler seen jaayante ak ki nga xam ne mooy ku bees ki fi nekk ki fi fal léegi ñi am ay euh, léegi nii ak euh, euh, même noonu lay demee ci ñi nga xam ne ñooy waxi mbiri démocratie dañuy reconnaître territoire bi que ne diw moo ji moo moom lañ fal moo tax ñoom ñuy def lool mu ne leen woon nag na ngeen commencé ci Seydina al-Husayn ak Abdallah ibn Zubayr ak yeneen saxaaba yu mag yi fa ne ñoom Mawlana ibn Umar radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ndax jamono ji jamono yi ñi nga xam ne ñoo féete woon suuf ci Euh, ay at ci saxaaba yi ñoo fa newoon waaw mooy jamono al abadila euh, al arbaa muy jamonoy mawlaana ibn Umar Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn Zubair Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ak ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu ñoom Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib ñii ñoo fi newoon façon ñoom ñii ñoo fi newoon mooy da ngay gis ne ñoom ñii ñépp jamono yonent bi alei satu salam à part Seydina Jaabir ak Seydina Anas ibn Malik mais Seydina Anas moom kaana fan ne woon moom newul woon fi nga xamante ni moom mu ngi woon Iraq damaa bëgg wax ci wàllu jamono jamono jooj la woon euh, léegi moom xamoon na ne Seydina Xuseyn moo gënoon a xam ne ñàkk a nangoom ngir ñàkk nangu euh, autorité Yazid parce que moom jàppul ne Yazid euh, kii mën na nekk xalifa waaw loolu mu ñàkk xam na ne fu man di dem gaa yi dañ ko fay fekk moo tax mu ne Seydina wa Mawlana Ibn Abbas li an aqtula bi makaani kada wa kada ahabbu ilayya min an astaxilla xurmataha yaani mu ne ko parce que Mawlana Ibn Abbas lu mu bokk ak moom j'espère que sur vingt lañu Mawlaana ibn Abbaas lan la bokk Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib déglu Mawlaana ibn Abbaas ibn Abdallah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib lan la bokk ak Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib ibn Abdil Muttalib ah déggoo Abdil Muttalib yi mooy xam nga Mawlaana ibn Abbaas cousin la ci kan ci Seydina Ali ndax seen ñaari papa yi daal Abbaas ak Abu Taalib ñoom ñoo bokk. baay bi Abdallah ah, kii di eh, Shayba ah, Abdul Muttalib léegi kon loolu mooy côté boobu kon boo seetloo Ibn Abbas moom bàyyi la ci Sayyidna al waaw waaw parce que moom baayam muy Sayyidna Ali moom la nekk cousin wam hein ñoom ñépp di sëtu Hashim di sëtu Sayyidna kii euh, ki nga xam di surtout sayyidu Quraysh Abdul Muttalib mu ne ko nag man ñu faat ma bërëb bëreen bu man di doon moo ma gënal may def lu daganal ormaay dëkk bii di mag parce que bu ma fi toogee gars yi dinañ ñëw xeex ak man dinañ ñëw ngir faat ma ngir tuur sama deret te bu boobaa yonent ma lee saab saab daf ko tere woon waaw moo ne woon laa yaxillu limri in mooy comme si da koy fàttali loolu voilà wax ji mu wax noonu laa yaxillu limri in mu'minin billahi wal yawmil aaxir an yasfika biha dama waaw kon mu ne ko man nag ñu faat ma bi makaani kada wa kada ahabbu ilayya moo ma gënal min an astaxilla xurmataha ci may daganal may def may daganal sanctuaire màkk gi nekk loolu ma koy xëtt ba tax ñu fiy tuur deret mawlaana ibnu abbaas mu ne wa kaana alladi salla nafsi anhu mu ne nag seydna al xuseyn loolu mu ma wax nag moo tax ma bàyyi ko mu dem mooy man wàcc daal parce que lii mu wax tamit bu ma ko fi téyee mu ma wax bu fi gaa yi ñëwee bëgg koo bëgg dal ci kaw deret tuuru fi bu boobaa kan mooy responsable bi ku dul man Ibn Abbas mi na ko woon toog fi <laughs> ah? waaw nee lii wa kaana dhalika alladhi salla lii de moo taxoon lim na ne daal ah damay bañ nekk fi gaay di daganal di ma nekk fi daganal loo xamante ne mooy ormaay dëkk bi ah. xamante ne nii léegi na ñëw euh, nañu ñëw ci riwaaya bi nga xamante ne nii euh, mooy bi jaar ci al imaam ash-Sha'bi wala nañu jël nañ mooy riwaaye bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi ad-Duhni bi bi mu ne woon damaa laaj ki nga xamante ne mooy Abu Jaafar ne ko nettali ma li nga xamante ni nii mooy li xew ca mbiru Seydina al Xuseyn mi maamam moom Abu Jaafar di doomu Ali Zeynul Abidin mi nga xam ne doomu Seydina al Xuseyn bii la comme si ka anni xadartu waxoon nañ la li ne woon ci càllale boobu waaw muy wax ba wax ni nga xam ne noonu lañ jóge bi al Walid ibn Utba mi ne woon gouverneur u Médina bi mu laajee Seydina Xuseyn yónnee ci moom ngir mu jël jaayanteem mu jaayanteeg Seydina ki nga xam ne mooy Yazid mu ne ko yéexe ma mu bàyyi ko ba mu dem après ci guddi gi mu génn dem Makka hein léegi mu nettali wax ba waxoon naa la moom daf commencé début bi ba fin bi riwaaye bii te waxoon nañ la moom la ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Kathir non imaam al-Hafiz Ibn Hajar moom la sukkandiku te ca loolu la indi al isaaba parce que dafa jàpp ne amaana ñi wax du début à la ci biir nii mooy riwaay bi nga xam moo waaw <laughs> léegi nag mooy bi bi affaire yi bari Seydina Al-Husayn lim def dafa yónni ngir leeru waaw waa Kuufa ñu ngi ñëw yónnee nañ ma ne nit ñee ngi ñëw bari nañu ñuy ñëw seeni téere ngi seeni tura ngii ñu bari ci kilifaay kuufa yi waaye nag mbir yi alquran dafa jàngale lu am solo yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum faasiqum bi naba'in fatabayyanu waaw waaw yéen ñi gëm yàlla in jaakum ndéem dikkal na leen faasiqun ab kàccoor bi naba in cib xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu de seydna al nag ci kaw loolu la taxaw radiyallahu anhu dafa mooy waxtaan na ceeg ki mu ci war a waxtaanal ne woon kilifa ci moom jamono yooyu di mawlaana ibn abbaas radiyallahu taala anhu waaye mu yónnee mu yónnee kan muslim ibn aqil ibn abi taalib di doomi bàyti xam lu tax ngir mu leerlu ngir mu leerlu affaire boobu ngir mu leerlu affaire boobu eh, abu mixnaf boo demee ci imaam tabari ci riwaay Abu Mixnaf nee na bi muy yónnee yónnee gi moom am na mooy loolu leer nee na lii la wax wa qad bayyana maa fi riwaayati Abi Mixnaf mu ne lii la eh, eh, eh, Sey Seydina al-Xuseyn radiyallahu bind daf ko yónni waaye bind joxaale ko ngir mu wax ko su'amaa ul Kuufa kilifaay kuufa ak seen ñi nga xam ne mooy kilifaay waa dëkk ba ña ña nga xam ne ñoo ne ko mu ñëw mu bind ne leen ibnu ammi wa thiqati min ahli bayti mu ne bind bokk ci lam bindoon mu ne kii dee sama doomu bu ngeen ko bu agsee na ngeen xam ne mooy ibnu ammi sama doomu baay tëx la muy Jaafar ibn Abi Taalib di grand frère na Ali bi Abi Taalib wa thiqati mooy ki ma wóolu ci sama waa kër man al-Husayn ibn Ali maa ko yónni mu daal di koy yónni na ko nag boo demee na nga def investigation ci liñ may ci li lettres yi di wax nii lettres yeeg nit ñi fi ñëw bari du ñu nekk di tudd seen tur parce que riwaay yooyu tudd nañ leen tudd nañ ni diw ak diw lañ nettali lañ yónni mais yooyu dañuy bañam dugg tamit ci yenn détails yi di gën a mu ne ko boo demee nga saytu leer lu xabaar boo bële yii ñii di ñëw ak yiñ ma yónni est-ce noonu la deme sur place waaw waaw ndax nag ah fokk affaire yi leer de bu leerul rek problème man naa am léegi bi nga xamante ne nii ci la ko yónni moo tax ci riwaaya kii bi biñ la waxoon ad-Duhni bi mu jële ci Muhammad ibn al-Baqir radiyallahu anhu dane fa ba'atha al-Husayn ibn Ali ilayhim Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib fa qaala sir ila al-Kufa fanzur ma katabu bi ilay fa in kaana haqqan qadimtu ilayhi ci riwaay ad-Duhni boobu mu ne Muhammad ibn euh, euh, al-Baqir Abu Ja'far la ko laaj te waxoon na riwaay boobu waxoon na wa kaana Nu'man ibn Bashir al-Ansari ala al-Kufa après ci la teg fa baax al-Husayn ibn Ali ilayhim Muslim ibn Aqil Seydina al-Husayn daal di yónni ki nga xam ne mooy Muslim di doomu Aqil Aqil di doomu Abi Talib ibn abdil muttalib nee na lii la ko wax mu ne ko sir ilal kuufa ne ko demal kuufa fanzur maa katabu bii ilay bihi ilay nga xoolal ma lañu ma ne waa kuufa yépp xam nga ñu ne woon ci riwaay boobu ca kaw dane woon gaa yi dañoo ko bind ne ko yónnee ko ay ndaw ne inna qad xabasnaa anfusana aleyk wa lasnaa naxdurul jumu'a ma al waali faqdum alayna waaw ah loolu la riwaaya bi jaar ci Muhammadul Baaqir wax nee na waa Kuufa dañ koo bind ne ko ñun téye suñu bopp ci yow mooy yow lañuy xaar walas naa naxdurul jumaa ma al gis nga gouverneur bi fi waa bi fi nekk àjjuma sax dootuñ ko nangoo julleeteek moom yow nag lañuy xaar kon ñëwal ci ñun waaw léegi nag mu yónni Muslim ibn ne ko demal radiyallahu anil jami nga xool fanzur ma katabu bihi ilay liñ ma bind noonu est-ce que loolu réellement noonu la demee fa in kaana haqqan condition charte bu dee dëgg la trouvé nga ne fekk nga waa Kuufa yépp nekk ci lool gisoo ñuy wane luy wane ne ñoom d'accord nañ ci Yazid mi ñu fal mi nga xam ne nee nañ nañu jaayanteeg moom mi bàyyam ne nañ ñu ñu moom bi muy génn bi mu génnee àddina waaye nga gis ne ñu ngi may xaar te ñoom ñépp man lañuy xaar bu dee lool demee na noonu bu dee dëgg la nga wax ma ma daldi di ñëw ah mu ne fa xaraja muslimun xatta atal madina fa axada minha dalilayn fa marra bihi fil bariyya fa asaabahum atash fa maata ahadu dalilayn fa qadima muslimun kuufa fa nazala ala rajulin yuqaalu lahu awsaja fa lamma alima ahlul kuufati bi quduumihi dabbuu ilayhi fa baayacahu minhum isnaa ashara alfa muslim ibn aqiil di dem jaar medinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam jël fa ñaar ñoo xam ne ñoo koy tegtal ngir yóbbu ko ñaari gid yoo xam ne ñoo koy tegtal ngir mu dem kuufa nee na kenn ki bañ demee ñoom ñaar mar moo leen dal kenn ki faatu ci yoon wi dañu àggee kuufa mu wàcc ci ku ñu naan awsaja benn waay waaw mu wàcc ci koo xamante ne ni moom lañu naan awsaja euh, pour ne pas parce que euh, pour ne pas beaucoup traîner ci affaire yi mooy euh, lii nii mooy li gën a mooy li gën a plausible sinon riwaaya euh, bu bu euh, al tabari bi boobu dane ñaari dalil yépp mooy ñaari git yépp dañoo bi ñu ma bi ñu maree ñoom ñaari ñépp dañoo faatu ci yoon bi mooy bi jaar ci euh, Abu Mikhnaf ah Euh, léegi ba pare euh, dafa am yoo xam ne plausible parce que lu tax dañ ne keroog bi bi bi bi na aqil di dem dafa ànd ak ñoo xamante ne nii comme Abdurrahman ibn Abdillah al-Arhabi wa Qays ibn Mushir as-Saydawi ak Umaara ibn Ubayd as-Saluki alors que ñooñu ci waa Kuufa lañ bokk naka lay àndeek ñooñu nga xam ne ñoom Kuufa lañ bokk nañ ci ñi nga xam ne waa Kuufa pour dëgëral Seydina al-Husayn ne ko ñun nii liñ lay wax du ay du du du du ay waxi neen dañoo jël ci seen yenn kilifa yi ne leen dem leen ngeen fekk al-Husayn Makka ngeen wax ko wan ko ne ñun ñii ah ñun waa Kuufa ñoo ñu yónni ndax ci ñun ñoom ñoom lañ bokk te ci kilifa yi lañ bokk. mooy naka xoolal waaye bee pour wàll ne c'est pas plausible naka lay la ñooñu ñëwee bi bi muy yónni muslimum na aqil mu ànd ak ñoom ñu jóge Kuufa ba pare di ut ñu ko tegtal ñoo xam ne ay ay ay ay ay ay lii la ay guide lañu mooy lu mu koy doyee exemple pour wax li gën a dégg euh, nekk loo xam ne pour nga xam li tax may wax waaw euh. mooy riwaaya yenn ci riwaaya at-Tabari yi dane ñoom bi ñuy ñëw hein dafa ànd ak ñii mu ngi mel ni ma ne la woon <coughs> man ma jógee ma di bawol bawol exemple na xam bawol fu ma jóge bu baax hein ñëw Dakar ngir convaincre benn waaye ñu ànd mu ñëw suñu dëkk fa bawal ba ñu convaincre ba ma convaincre waa ji ñuy ànd di dem moom mu ne day ut ay guide yu ko yóbbu sama dëkk est loolu plausible na plausible waaw léegi kon nañu dellu <laughs> waaw te tamit ci kan la wàcc tamit loolu Euh, bon léegi nañu dellu ci lële waaw ah. ah. muy kon mu wàcc ci waajuñ naan awsaja bi mu wàccee ci awsaja moomu nee na nit ñu bari daal di koy dikkal fa lamma alima ahlul kuufa bi quduumihi dabbu ilay fa baayaahu minhum alfa bi ñu yógee ne ah Seydina al-Husayn Ali radiyallahu anhu ndax waa Kuufa xam nañ Ali Seydina Ali fa lañ ko faat noonu fa la xabroom ne ah fa lañ ko faate la 40 fa la ko xawaari xaariji bi faate fekk ci Ramadan muy génn di yëgal nit julli ji fajar di leen soññ comme ni ñu ko gisoon ñu daan di koy faat wal iyaadu billah radiyallahu ta'ala an amiril mu'minin sayyidina ali ibn abi talib asadullahi al-ghalib radiyallahu ta'ala anhum abu turab abul husayn wal hasan abu sibtayn radiyallahu anil jami' biñ yégee ne kon waa Kufa xam nañ dañu ne sayyidina al-Husayn dafa ne woon Seydina Xasan a ko fa jëlee <laughs> bi mu joxee kii bi ne leen nañ leen ñibbi ñun ñëpp ñu ñibbi Medina ah bi ñu wàccee noonu bi mu agsee ci këru Awsaja waa Kuufa yëg ne ah al-Xuseyn Seydina al-Xuseyn nañu ndaw boo xam ne dañuy ñëw ngir wan ne buy leerlu si bi ñu yégee ne ñëw na. xam fi mu ne ñu waa Kuufa daanaka waa dëkk bi ñu bëbb daldi dem ci ñoom jaayanteeg moom mu ne bokk na ña jaayanteeg ñoom douze mille person ithna ashara alfan douze mille personnes ñu ngi ci riwaaya ad-Duhni bi nga xam ne nee na Abu Jaafar moo ko nettali Muhammadul Baaqir wal xadiisu fi tabari fi tabari ah mooy ci riwaaya boobale ah, mu ne <coughs> bi mu demee noonu fa qaama rajulun mimman yahwi Yazid ibn Muawiya yahwa Yazid ibn Muawiya ila Nu'man ibn Bashir fa qaal innaka da'ifun aw mustad'af qad fasada al-bilaad fa qaala lahu Nu'man la an akuna da'ifan fi ta'ati llah ahabbu ilayya min an akuna qawiyan fi ma'siyati llah maa kuntu li ahdika sitra <laughs> eh, bi affaire bi xawee mii nit ñu bari ni dem mooy loolu moom ñépp koy xam gouverneur bi nekk ci dëkk bi di Seydina an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma <laughs> an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd al-Ansari kan mooy Seydina an-Nu'man borom hadith bu siiw bi ah innal xalaala tay eh, bayyinun wa innal xaraama bayyin hadith Seydina rasulillah alayhi muy hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina an-Nu'man mi moo ko solo baayam saxaaba la woon muy Bashir ibn Sa'd ah radiyallahu ta'ala anhu mooy gis nga. ah non foog naa fàttewu ko mooy bokk ci ñi ñi juddu bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay Madinatul Munawwara moom ak Abdallah ibnu az-Zubayr mi nga xam ne moo àndoon moom ak Sayyidna al ñoo ne woon duñu d'accord fenn ci Yazid an-Nu'man ibn Bashir moom nag radiyallahu anhu moo ne woon gouverneur Sayyidna Muawiya bu nekkoon Kufa eh, bi nga xam ne ci la doom ji mu Yazid ci lañ ñee ñi am ñu commencé di jaayante ak moom moom moo fa newoon Kufa léegi nag bi situation bi demee nii nit ñi mais muslimum na aqil ñëw fi nit ñi di ko jaayanteel ci loo xam ne dissidence la mooy ñoom noonu lañ ko jàppi seen côté ñoom <laughs> mooy waaj yi ndax da defa xaala benn waay boo xam ne fa qaama rajulun mimman yahwa Yazid nit koo xam ne kenn koo xam ne ci partisan wu Yazid la mooy Yazid ibn Muawiya nekk Kufa gis bay ni affaire bi demee mais mais ñii dañuy jaayante ku wutee ki nga xam ne mooy suñu xalifa moom la moom moom la suñu xalifa bi génn àddina wax ñu jaayanteeg moom ba waa Sham commencé di jaay jaayanteeg moom ba pare ah kii moom ñëw fi ngir ñu koy jaayanteel keneen ko wuteeg moom gouverneur bi nekk fi toogal fi war fee toogal nguur bi booy liñ naan comme monsieur le préfet rek nga xam ne moo fi war a toogal nguur gi moo fi toogal nguur gi naka la yii di xewe ci biir dëkk bi mu toog mel ni yoonam new waa ji ñëw ila Nu'man ibn Bashir ñëw ci Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma ne ko muy partisan Yazid bi bi mu gisee affaire affaire yi naqari ko ne ko yow innaka da'ifun aw mustad'af fasadal bilaad ne ko mais yow xaw ma soit ñaari kii wa mën a am waaw mooy bu doon dañ naan mu laaj audience ba agsi waxoon naa leen saxaaba yi ñoom naqari wuñ woon a gis Seydina Nu'man ibn Bashir gisoon nañ tarjabam bu yàgg ca gàddaay ba waaw ba yonent bi alayhi salaam dugg ci Medina ñu njëkk a juddu jamono jooj lañ ko gisoon waa ji ñëw na ko yow xaw ma dangaa feebar walla boog dangay feebul feebul lu waaw yow ubee mais lan moo la dal mais dëkk bi yàqu na y'a plus mais y'a aucune autorité hein xam nga ñoom niñ koy misaale ci seen bopp <laughs> waa ji mooy tout le temps deel indiwaat affaire ngir nga mën a comprendre moom li ko merloo ba mu ñëw di wax <laughs> mooy comme si ñu ne woon dañoo falu <laughs> président <laughs> am ñeneen opposition bi wala ñi nga xam ne ñoom faluñ leen euh, ñoom mooy ci seen côté ñoom niñ ko gisee ñoom euh, am ñoo xam ne ñoom dañ ne ñoom nag seen légitimité ñoom lañ ñooñu ñooñu rek ñu ne faluñu leen ñun ñooñu lañu reconnaître léegi ñu dem foofu gouverneur ba nekk fa gaa yi dajaloo ne ko yow di di wane seen allégeance ne yow lañ d'accord gouverneur bi nekk fi waxul dara <laughs> waa ji nag noonu la ko gisee ne ko xaw ma da ngay fee da ngaa faible wala da yow waaye yow mais kat fasadal bi la mais ku yàqu na fa qaala lahu Nu'man sayyidna Nu'man ibn Bashir ne ko déglu bu baax yow mi ñëw di wax laa an akuna da'ifan fi ta'atillah gis nga ma nekk ku faible ci topp yàlla di topp yàlla mais nekk ca ku faible ci topp gi may topp yàlla ahabbu ilayya moo ma gënal fopp min an akuna qawiyan fi ma'siyatillah moo ma gënal fopp ma nekk ku dëgër ku foor ci mooy yàlla dara laa ko du def waaw bu dee jàpp nga ne nii ma doxalee ne teg kan moo ma gën a xam-xam nga ne moos <laughs> état ñi xam nañ ni muy demee xam nañ ni nguur di demee bu kenn foog ne lii xew nguur gi yëgu ko yow bu dee ay France yi ñu nekk suñu nguur yi rien que association yépp waxuma la monsieur le préfet préfet moom dafa sori monsieur le maire kese daa ñoom ñëpp la xam nan nga way xalaatal ci ki nga xam ne moom dafa am ay renseignements généraux mooy dafa am ñu koy indil ay xabaar lu fi xew mu xam li xew Sayyidna Nu'man ibn Bashir nekk le gouverneur de Koufa lool dina fi xew te xamu xam na ko mais mu ne ko ma ne parce que waa ji li bëgg mooy mu jàpp lu naan euh, euh, Muslim ibn Aqil radiyallahu anhu teg koy daan wala mu faat ko parce que moom sédition lu fiy indi waaw kii division la fi indi ñu moom loolu la bëgg mu ne ko ma déglu ma fii laa wax eh nga ne ma damaa faible damaa euh, yoon dox wala damaa faible wala damay faible faible ma ne déglul ma fii man la an akuna da'ifan fi ta'atillah ndax moo xam ne ni muy def te lan nga bëgg man maay ñëw <coughs> mbir mi ijtihad la rek itiyaat la la ngeen bëgg man léegi ma ñëw imposer ne par force lii la bay jàpp koo xam ne deret yonent ma lay saar saar ma koy tuur wala ma koy ma koy sonal koo xam ne ci de waa yow eh la an akuna da'ifan fi ta'atillah ma nekk ku faible ci topp yàlla ahabbu <laughs> waaw lii ma def toog nii ne tekk lii di xew man ma nekk ci ku feebul moo ma gënal ahab bu moo ma gënal man an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma moo ma gënal min an akuna qawiyan fi ma'siyatillah moo ma gënal fopp ma nekk ku foor ku am doole ci moy yàlla waaw di wane jaay ak njàmbaar bay dal ci deret yonent bi alayhi salaam wala lu ko takk alors que moom mu waxoon noo ne uzakkirukum allah fi ahli comme si loolu la koy wax ah uzakkirukum loolu man ma xam loolu toog gi ne di jàmbaar di jaay jàmbaar ci loolu du ma ko def maa kuntu li ahdika sitra man an Nu'man nekkuma mukk di xëtt benn wor ma rawatina nag bu yonent bi alei saatu salam booleen foog nit ñi man dinaa dem di kii mu ne fa kataba rajulu bi dhalika ila yazid waaw waa ji ci saase mu bindub leer waaw ah, dalay leer ne kii moom ci diri mooy ci ci <clears throat> conseil yu mag yi wala ñi jege woon nguur gi dëgg la te jege woon ñi nga xam ne mooy les affaires <clears throat> ñi nga xam ne ñooy diriger même bu dee son son supérieur hiérarchie hiérarchique bi Seydina Nu'man moom wax na ko li ñu koy wax ma ne déglu ma fii laa wax léegi nag waa ji moo comme que loolu la comme que mon supérieur hiérarchique ki fi gën kilifa gi fi gën a màgg ci dëkk bi moom lii de waxu defu ci dara man xaaral ma bind nag xalifa bi nga xam ne moom lañ fal te bañ ko reconnaître bay jaayante ak koo xam ne représentant wu keneen la. fa kataba ar bi dhalika ila Yazid waa ji daal di bind Yazid ibn Muawiya Sham wax ko li xew ne ko lii moo xew Muslim ibn Aqil al-Husayn moo ko yónni radiyallahu anhu mu daal di ñëw waa waa dëkk bi Kuufa mu ngi jaay ñu ngi jaayanteen moom monsieur le gouverneur defu ci dara mu ne tekk toog mu ne fa daa yaziidu mawlan lahu yuqaalu lahu sarxuun eh, wala sarjuun yaziid bi bi ko lettre bi dikkalee mu liir mu woo benn conseiller koo xam ne moom mawlaa la ci moom mooy moom moo ko xéewale moo ko libéré woon mais ku ko jege la fastashaarahu mu daldi koy mu daldi di e, mooy laaj li nga xamante ne ni mooy lan la xalaat ci affaire bi waaw ana yow sarjuun wala sarxuun mooy e, ana ana lan nga lan nga lan nga xalaat ci lii mu ne ko mu ne ko laysa lil kuufati illa ubaydillah ibn ziyaad waaw mu ne wa kaana yaziidu saaxitan ala ubaydillah wa kaana hamma bi azlihi an al basra fa kataba ilayhi bi ridaahu anhu wa annahu qad adaafa ilayhi al wa amarahu an yatluba muslima ibn aqiil fa idaa dafira bihi qatalahu bi ko waa ji waxee loolu na ko man daal kuufa yu daal kuufa territoire boobu ci territoire bi Ubaydillah ibn Ziyaad rekk laa gis ne moo ko war fii situation bi nii mu demee nii nga ma ko waxee loolu la la lettre bi wax kenn laa gis ne moo mën a régler situation bi waaw tegaat affaire yi ci ñun ni ñu ko bëggee mooy Ubaydillah ibn Ziyad Ubaydillah ibn xam nga Ziyad bi moom Ziyad bii lañ Abi eh, mooy Ubaydillah la tudd baayam di Ziyad Ziyad bi mooy Ziyad di doomi baayam lañ ko doon wax ba ñeen nan doomu Abu Sufyan la woon waaye comme que loolu waxoon nañ ko bu yàgg euh, dañ naan jógewul ci mariage mooy ci ci ci ci blal moo tax ñu ko doon wax Ziyad ibn Abi doomi baayam waaw <laughs> léegi mais loolu c'était bien bu euh, yàgg la woon parce que Ziyad ku ma moom gisoon si doon nañ fi affaire boobu waaw <laughs> léegi doomam nag parce que loolu c'était avant l'islam bi ko Abu Sufyan bi di bon en tout cas moom lañ koy askanale parce que dafa jote woon ak yaayam waaye comme que de nekkuloon comme denc moo tax ñu naan Uba Ziyad ibn Abi ñenn ñi Ziyad ibn Abi Sufyan la Ubaydillah boobu nag di doomu Ziyad boobu moom moo ne woon Basra Basra beneen grande ville bi nekk côté yooyu Irak biir Irak nekk ci sud bi moom moo fa nekkoon moom moo fa ne woon kooku la sarjun wala sarxun ne kooku rek laa gis ne moo mën a régler Kuufa euh, mu ne kat te Ubaydullah mii kat Yazid aka koo mere woon mooy Ubaydullah kon ku ko fa tegoon Muawiya moo ko fa tegoon mais comme que mooy euh, état bi day kii mooy résime bu bees bi day door a jël ses fonctions li gaa yi wax manoo agsi ci saa si nga nga jëli fi ñeneen ñi la naqar yépp mu ne te dafa mere woon waaw bëggoon na ko sax destituer far affaire bii xew Sarjun mii ne ko nag kooku rekk ko mën a régler ah nee na mu bind lettre Ubaydullah ne ko mooy wan ko ne re mooy reconduire naa la ci say fonction nga nekk le bi de Basra parce que Ubaydullah dans ces conditions moom biñ ne ko Yazid moo fa ne léegi doon na xaar ñu destituer ko parce que xamoon na ne moom neexoo neexoowuñu te woon na ko <laughs> mais nag mu bind ko ne ko finalement gërëm naa la ta mooy euh, euh, je te confirme dans tes fonctions de gouverneur de Basra waaye nag gul yem Basra yëgal ne dollil naa la boo yogee sama lettre bi dollil naa la Kuufa mooy léegi Kufa ak Basra benn gouverneur lay am mooy yow Ubaydillah ibn Ziyad léegi nag ni ngay def na dem nu mu gën a gaawe boo jotee lettre bi Kufa waaw Muslim ibn Aqil ma fa nekk nag nit ñi di jaayanteeg moom ngir al-Husayn Ali radiyallahu anhum Muslim ibn Aqil boobu boo ko tegee loxo na nga ko faat waaw boo ko tegee loxo rek na ko faat lii mooy instruction yi nga xam ne moom la euh, ki nga xam ne mooy Yazid daal di jox Ubaydillah ibn Ziyad mi ne woon gouverneur Basra mu dollil ko ne ko léegi yow yaay yoraale Kuufa te nga def lii léegi ana mbir mi bi Ubaydillah jotee lettre bii di ko jox le les les c'est di ko confirmer ci fonction waaye di ko jox nouvelle fonction ana lan la mbir mi mujje loole lañuy gis ñu ngi ci tarjama Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhuma ba léegi cataay bii di ñëw ñu daal di koy àggale inshaa allahu taala wallahu taala alam wasala allah wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin